waaw bërëb boo xam ne ñun ñépp a ci yem waaw mooy ne terrain neutre lay doon doo nekk foo xam ne ah man maa influencé gars yi de toute façon toutes les yëpp tous les yëpp c'est Firawna qui influence mais tànnal yow bu la neex foo xam ne doole ne man man Firawna maa la influencé moo tax wala maa influencé affaire yi ba tax résultat bi ah ngañaay li ñëw ci man feetal fu la neex. Seydina Moussa saisir l'occasion xam ne il faut mu nekk foo xam ne mooy darwa bi dañ koo war a teg foo xam ne ñépp koy gis place publique waaw mu ne maw'idukum gis nga Seydina Moussa tànn jour bi nga xam ne mooy le jour de fête de l'Égypte jour fête Égypte la tànn yawmu zina bés bi nga xam ne bésu taar la ñuy génn ku nekk di waree taar ya nga yor. défilé yi am ci mbedd bi ñuy taar bi nga xam ne moom la l'Égypte voilà ñuy défilé population bi génn tamit mu nekk bésu feet firaw na génn ak dangoor geeg li nga xam ne mooy moom moom moon ngóor gi waaw nag mu ne foofu la tànn bés boobu yawma zina wa an yuhshara an-nasu duha te ñu daje pang nit ñi daje la nit ñépp doxal yoor-yoor nga xam ne mbir mi xew mooy lan fekk jant bi génn ñépp ba koy gis du loo xam ne dañ naan voilà xam nga bu ñu tennis fekk tennis mooy mbir yi am na ñoo xam ne duñ gis day xaw a lëndëm déedéet mu ne doxal mooy lo fi nga xam ne yoor-yoor ne ñépp fi ñépp di teew te défilé ba ñépp war a teew waaw parade militaire yeeg yooyu yépp war a am char yeeg yépp war a génn Seydina Muusaa foofu laa waaw waaw fa jumi as-saha ñu dajale Firawna dajale ñi nga xamante ne nii mooy mooy ay magicien am ay njabarkatam Seydina Musa foofu la leerale mbir mi waaw ñépp xam ne kon nag mbiram dina feeñ woote kam doon woo ca biir Firawna ca fale Firawna ba Firawna di fontoo nit ñi léegi waa Égypte yépp yépp nañ ko ci benn doxaa benn yoor yoor te loolu nag la def parce que hikma bu ko borom bi jox bu xam ne gis nga l'islam bii l'islam bii ma borom bi jox man Muusa alayhi salaam wahyu bii diine ji soobu win wii tëralin wii il faut nekk ci place publique du ci biir néeg yi du biir salon biir kër kilifa diine biir kilifa ñeneen déedéet ci place publique ñëpp di gis ku nekk ci am wàll waaw loolu tey nga ne ma waa bon loolu yëpp c'est beau mais léegi ban place bi ma ne la place publique bi léegi mooy internet place publique bi léegi nii ci ñu mooy sur le net Facebook YouTube gaa yooyu WhatsApp Snapchat. gaa yooyu la foofu mooy place publique laa wax il faut ñu dund ak suñu jamono waaw gis nga yan ci ma ne saa sara non al Mustafa alayhi salaatu wassalaam moom la la def ah da doon wër gis nga wooteem bi nekkul woon da doon wër bii di dajeeg ñenn yi waa Quraysh di dem di waxtaan déedéet lan la borom xilaas wax maanaam ah. lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra mudahhimi waaw mu ne lakinnahu yonente bi alei saatu salaam yi affaire yoon tar muy woo ñenn ñuy tay waaye di dem ñii di ko jàngi lakinnahu waaye moom alayhi salaatu salaam lam yazal dañul mukk yaqfu di wër di xeeñtu di dem mawasimahum ci foire yi gis nga foire yi doon am ay okkaas ak majin nag zil majaz yonent bi saa saam dafa doon dem waaw ay foire locale marché yooyu nga xam ne yu rëy la woon ñu arab yi xamoon ñu fay daje comme Badar Badar mawsim la woon waaye foofu ma su woon de mais locale foofu ak yooyu ville ay ay <laughs> saa saam da doon dem bu foire yi ma soonam nga xam ne ñépp jóge fu ne réewu arab yi ñëw ci gox arab yi village yi yi ñëw min Najran wa wa ha wal Yaman ñi jóge min at-Taif eh, ñi jóge min bilaadi Najd ñëpp jóge ñëw Makka ci foofu la doon dem ngir exposer fa l'islam devant eh, sous les yeux di woon yi loolu moo doon seen Snapchat moo doon seen Telegram moo doon seen seen WhatsApp moo doon seen seen TikTok moo doon seen yooyu waaw kon ñun loolu la il faut ñu xam léegi booy dajale nit ñi c'est fini man nga dajale nit ñi ci gox nii wala benn terrain mais loolu dafa loolu loolu léegi loolu c'est pas large man nga dajale loolu waaye nañ ko jëlaale bu dee lu ñuy enregistrer nañ ko enregistrer bu dee lu ñuy jël vidéo la nañ ko jël vidéo bu ñu paree defar ko teg ko ci marché bi teg ko ci fi nga xam ne mooy yawmu ziina wa an yuhshara an-naasu duhaa voilà foofu duhaa googee yow mu ziina ngeeg doxaa ngeeg yooyu yëpp dajaloo na ci internet bi foofu ngay teg mbir waaw moo tax gone gi stratégie boobu la am radiyallahu anhu mu xam ne lii ma yor manula feeñ dañ ciy xamal tamit muñ gu rëy di nga xam ne fii woote yor yiiw di jàngale il faut pare ngir lool bu xamee ne moom bakkanam bu ci betee mbir mi dina siiw dina tas na ci bakkanam des waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon lakal rida lakal ubba hatta tarda waaw wala hawla wala quwwata illa bik waaw in lam yakun alayka wa in lam yakun ghadabun alayya alayka ghadabun non alayya ghadabun fala ubaali waaw fekk yow daal borom bi sam sàng dalul sama kaw man faalewu ma liñ ma mën a def lépp pare naa ngir supporter ko man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir li nga ma jox muy kalimatu la ilaha illa allah daal di samp fii ci Quraysh lay tàmbalee tas ci àddina bi pare naa fekk yaa ngi may may dund fekk aw ma li nga xamante ne mooy ak sam sañ daw ma lu ma ci mën a jël lu ma ci mën a gor euh, euh, euh, lu ma ci góob dinaa ko lu ma ci lu ma ci góob déqi dinaa ko dinaa ko mu ne loolu lu ma ci lu ma ci doo góob daal di koy gar mu ngo lu ma ci am wax waaw laka al utba hatta tarda waaw in lam yakun ghadabun alayya ghadabun alayya fa ubaali waaw kon nag mu ngo gone kon ñu war a xam ci hadis bii mooy stratégie de la daawa nan la ñuy wootee nit ñi waaw lu nekk rek sa ruq naan wala man daal fee comme laa ci ji lu gisoon nañ ci euh, kii bañ ci ji faatoon euh, téeméer yu manqué benn mu nekk ci gën a xam ngir daa bëgg tuub ñu yónni ko benn raahib boo xam ne moom da doon lëlu da doon beew ba kooku xam-xam ba bëgg jaamu yàlla gi moo ëpp doole xam-xam bi moo tax mu ne ko am mu faat ko kantaa ba mu ci xam-xam bi gis nga liñ ko xamal waaw loolu la muy il faut nga xam stratégie nan nga mën a def hein bay woo nit ñi li nga xamante ne nii mooy hein ah ci lislaam ci yiwul gu ma yor te bu dee ne sama bakkan moo ciy des ngir loolu siiw loolu ñépp jot ci pare naa ngir sama bakkan bes ci ngir loolu ndax man bakkanu nit ñi du loolu moo am solo bakkanu kan moo tuur du loolu moo am solo li am solo mooy est-ce la ilaha illa allah fexe nañ mu nekk al-ulya waaw loolu moo am solo mooy li féete kaw kon nag gone gi loolu lay jàngale fii moo tax mu pare sacrifice boppam waaw dañuy xam ne diine sacrifice la ñu naan ci wàllu bàyyi njaboot gannaawam Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha génn àddina Abu Taalib mi ko doon jàppal eh, génn àddina ba muy dem Taayif Sayyidina Zayd ibn Haarisa la àndal ana doom ji ana Sayyidatu Faatima mu nga woon Makka ana Sayyidatu Zaynab mu nga woon Makka ay na woon Sayyidatu Ruqayya mu nga woon Makka ay na Sayyidatu Ummu Kalsuum mu nga woon Makka radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala al-jinana al-ula maskanahunna wa maswahunna ñu ngi woon Makka bu bàyyi loolu lépp ngir dawa doxali diine woo ñeneen ñoo xam ne jàpp na ne amaana bu dee ne suufus Makka de nanguwul jiwu l'islam amaana Taif amaana moom ñu nangu ko mu dem bala ko fay dal yépp mu supporté ko bi muy retourné nag ci lañ doon wax malakul jibaal fan yee ci la malaakam montagne Seydina Jibril la ko kii mooy malaakam

hatta tarda wala hawla amul pexe ngir doxal sa wala quwwa amul kattan ngir doxal wala hawla amul pexe ngir mucc illa bik lu dul ko jaar ci yow moroom bi kon mu jox la mooy sacrifice da daa mën toog rek muy nooy wala lu xew yow naa kenn du la fa te bëgg mbir yi di dox il faut yoo xam ne sax da nga ko war def nga pare ah ndax lii kat bu ñu ko deful kat suñu mbir du dox nga pare toog ci sa loolu ngir doxal li sax ngir doxal li nga xam ne moom la fi yonent bi saa saa ne woon ku pare wuñu lool nag waxal loo neex waaye yow xam nga ne sori nga roy ñi nga xamante ne ñooy tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon gone gi radiyallahu ta'ala anhu ah loolu da lañu jàngal fii. lii la wax buur bi ne ko nii nga mën a ma faate waaw waaw léegi buur bi comme kom muusa fa jamaa an-naas mu dajale ñun ñépp comme ni ko gone gi waxe moom li ko préoccupé leen kese lay gis mooy na man daal na gone gi dee jàpp ne bu gone gi deewee radiyallahu mooy moom affaire yi li jënti na affaire yi xamul stratégie bi gone gi teg bi gone gi teg radiyallahu anhu xamul waaw moo tax yi du ci ay ay âge kese de mun gone gii moo gën a ñor téeméer yi mag ñoo xamante ne nii melum ni moom waaw ah, mu def fa jamaa an-nas fi sa'idin wahid mu dajale ni ñi ci benn pàkk wa salabahu mu daal di koy salbu daaj ko ci benn garab comme niñ ko ko waxee garabu tàndarma wala yooyu ci tronc bi summa axada man mu jël benn xeet benn flèche min kinaanati ci yu xale bi fi muy denc flèche am yi summa wada'a ma mu daal di koy teg comme niñ ko ko waxee woon ci flèche bi ci arc bi fii kabidil xaws ci diggu li nga xam ne mooy euh, euh, flèche bi fii fii tiire fi muy xëcc summa qaala buur bi wax te ñépp koy gis sànni li wolof yi naan boo sànnee mbàtt mu nekk mu tag mu ci digg géew bi teg mu taxaw ñépp di xool dëkk bi yépp <laughs> summa qaala ginnaaw gi mu ne bismillahi rabbil ghulam mu ne bismillah ñépp di dégg buur bi di wax ñépp ne teg mu naan bismillah ci turu yàlla rabbil ghulam <laughs> di wajaare ci yàlla moom di boroomu ngone si summa ramaa ginnaaw bi nag mu sànni flèche bi fa waqa'a sahmu bi arc bi daal di dal ah sudrihi mooy ci temp bi temp mooy diggante nopp bi la ak front bi fii waaw nga xam ne eh, nit ki bu jaaxlee léeg-léeg toog fenn jël ñaari loxo yi ni muy teg ci côté ñaari ku nekk bu yaay côté bopp bi ñu ñu ñu ñu tiim jëbi nga xam ne ñooy séq jëbi mu teg ko benn fii benn fii mooy foofu mooy tàmp waaw nga xam ne am na fa sidit buy yëngatu foofu foofu la ko duur foofu la ko sànni fa wada'a yadahu fii sudghi waaw gone gi bi nga xam ne ci la ko flèche bi dugg foofu mu teg ci loxoom rek jam ko dugg rek mu teg ci loxoom fa maata mu faatu ci saasa bi liy xewee nag fa qaala naasu nit ñi ne amanna bi rabbil ghulam gëm nañu borobu xale bi gëm nañu yàllaay xale bi ah lii ban publicité ko gën a fa uti al malik ah ñu léegi nag ñépp di léegi dañu mi tas na ku ñépp di dem naan ñoom daal léegi gëm nañu yàllaay xale bi bu dee buur bi ci boppam bi muy rey xale bi dane moom bu ngi koy jaare te yëg nañ ne buur bi joon na ko fexee rey rey manu ko léegi moom nan apareye jaare ko ci tur euh, yàllaay xale bi kon nag nit ñépp di nekk naan nañ yàllaay xale bi fa ñu dikkal buur bi nag ne ko fa qiila lahu am ñu ne ko mooy ci gaa yi nga xam ne <laughs> c'est proche bëkk néegam yi ñëw ne ko ah, ara aytama kunta tahzar qad wallahi nazala bika hadruk qad amana an-nas waaw daal di koy informer di mu gën a bu doon tey ñu ne RG yi renseignements généraux yi waaw yëgal ko dépêche nu mu gën a wax ko ne ko ah dikkal ko ne ko ara'ayta ma kunta tahdhar ne ko son Altesse son Auguste le roi ah xanaa gisu ngeen la ngeen doon bañ la nga doon ragal de qad wallahi waat dëgg dëgg waat nañ ci yàlla ne nazala bika hazruk la nga doon ragal doon ko moytu moo la dal mooy la ah mooy la qad amana an nit ñëpp gëm nañ léegi buur bi ne ah ñu ne waaw yow li nga def fii nii da nga foogoon boo rayee gone di affaire yi jeex la nga doon ragal nag mooy moom bu doon mu ngi dund affaire di tax nit ñi di ngëm yeneen beneen yàlla bu dul yow loolu nag moo la dal qad dëgg dëgg nazala bika rot na ci kaw xadruk la nga doon moytu la nga doon xidruk la nga doon bañ am na nag qad amana an-nas nit ñi gëm nañ waaw waaw gis nga liñ ñoxoon yi moom muusul woon xamul noonu ne stratégie la bu gën a gi tegoon ta xamoon na ne moom du bakkanam moo am solo waaye na message u l'islam àgg ci nit ñi te manu la jaar lu dul ci nii pare na mu pare joxe bakkanam fa amara bil uxdud buur bi mer wax ne nañu gaaw daal di gas kàmb yu mag yi ngand excavation bi ak waaxi sikat ci buntu yoon yi yoon waaw yoon wu ne boulevard bu ne fa ko tàmbalee ñu def fa ngan bi pax yoo xam ne yu rëy ay kàmb yu rëy waaw yu mel ni ñoo raw ñoo raw ñoo raw dégg gàn bi kii nañ taal lañ lañ gas waaw fa xuddat wa udrima fiha niiraan ñu daal di koy gas ba mu xóot sànni ci ay ay matt taxan matt yu bari des taal ko ba mu ba muy jër jëri di foofu di ah, di boy lépp di tàkk yoon moom principal yépp axe yu mag yi axe principal yépp gaa yi teg fakkar waaye taal foofu yépp gas ba mu kii ñu taal fa dugal fa ay matt waqaa wa udrima fiha niiraan mooy ñu daal di ñooy xamb li nga xam ne mooy taal ba nag mu tàkk di jëf jëfi waaw waqaala buur bi ne man lam yarji ne garde yeeg soldats jàppal leen population bi yëpp kenn par kenn na leen indi ku nekk quartier ba mu dëkk ak bu mag ba yoon ba fa gën a mag defal ngeen ma fa ay kàmb yu rëy yoo xam ne taal ngeen ko ba muy jëf jëfee matt yu xam yu ñu xam léegi quartier bu ne ku nekk yéen soldats yi dem leen di indi par kenn kenn di leen laaj man lam yarji an diine képp koo xam ne delluwul ci li nga xamante ne mooy diine fa aqximuhu fiiha na ngeen ko ci tëmbeel na ko ci sànni ci biir yor leen ko ci biir biir biir biir biir aw qiila wala boog ñu ne lahu dañuy wax waa ji ah iqtahim ay wa soobal ci biir safara si bu dee gëmoo rek ñu la duggal mbaa ñu dugal la ci fa faalu waaw gars yi ca ñu def commencé taal na ñëpp fëpp ak suñu mag ñëpp ci quartier bu ne ñu commencé di indi kër par kër kenn par kenn di leen indi ku wax rek ñu dug ne ne moom ndax danga koo gëm rabbul ghulam nga gëm wala buur bi nga gëm nga ne rabbul ghulam ñu sànni la wala ñu ne duggal ci biir boo bañee ñu pëtaxal la ci sànni la waaw ci buntu tàkk-tàkk yi ci kam bi hatta jaa'at imra'a ñuy def noon di rayet ku ñu kii ñëpp ku ne ñoom ah ñoom daal yi bi lañ gëm xale bi hatta nga xam ne benn jigéen ci lay ñëwee wa ma'aha sabiyyun mu ngi ànd ak benn ngone as ngone ab liir boo xam ne moom la amoon ndaw sa fataqaasat imaamu Nawawi rahimahullah ci fin bi mu ne wa taqaasat mooy tawa tawaqafat wajabunat mooy ndaw si biñ ko tegee ci buntu taal bi wax ko li ñu wax yépp dellul ci sa diine ji nga dégg ndax dëkk bi yépp deenañ gëm nañ ni yàllaay xale bi léegi dellul ci diine jooju dugg ci di delluwaat ci diiney buur bi te nga génn ci diine gi ndaw si xaw a hésité xaw a ragal ndax safara si gis ak liiram bii mu yor mu hésité fa qaala laha al-ghulaam liir bi ne ko yaa umma eh yow sama yaay isbiri mu waaw buntu baa ngoog mu metti na ñu lay dugal ci safara metti na waaye sa diine na ko jar isbiri mu te sa diine ndax gis nga ko ndax bu fa defee lan mooy problème bi yow daanaka yi dugal nañ daanaka dëkk bi yëpp ñoom ñëpp ñu ne gëm nañ ndaw si bu téyewoon ndax la ndax doomam gi yor mën nañ ko fitnaal ba mu duggaat ci nekkaat ci diine jee deewe ci noonu deewe yéefe xale bi ne ko yow sama ndaw yow sama yaay isbiri muñal fa innaki ala al haqq yow yaa nekk ci dëgg waaw kon ku nekk ci dëgg mooy la liñ lay wax te mooy li war ci yow te moo ràññeeku ci yow mooy nga muñ jàpp sa dëgg wow ak la ci mën a fekk waaw moo tax gone jii bokk na ci gone yi nga xamante ni ñoom dañoo wax bi ñu nekkee liir waaw gone gi bokk na ci gone yi nga xam ne ñoom dañoo nekk liir daal di wax waaw léegi mu ne fii la xadiisu imaam muslim bi yam mu ne rawaahu muslim mu ne lii de imaam muslim rahmatullah alayhi moo ko solo waxoon nañ la imaam ahmad ak imaamu tirmidhi solo nañu ko am na benn baat lañ waxagul mooy ñaari baat waa no waaw yu imam an-Nawawi wax mu ne wal uxduudu ash-shuquuq fil ard kan mu ne al uxduudu yu mag yoo yële ash-shuquuq mooy yu xotti yu ñu yu ñu gas fil fil fil ard ci suuf si kan nahri comme comme dex xam nga dex day day suufe day mel ni lu ñu gas as-saghir bu ndaw mu ne wa adraba wala udrima mooy uqida mooy taal nañu mu ne wan kafaat in kafaat mooy in xalabat mooy dafa wëlbatiku mooy gaal ga waaw bañ yéegee naan kii rek gaal ga xale bi ñaan ne borom bi nga fegal ma rek mu këpp seen kaw loolu la wax léegi lii la riwaay imaamu eh, eh, eh, muslim bi fii lay xoola riwaay imaamu tirmidhi bi moom bi mu waxee lii nii ba léegi Seydina Suhayb bi di jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam ah, mu ne buur bi lii la wax gaa yi summa jamaa an mu dajale nit ñi fa qaala mu ne man rajaa an diinihi taraknaahu képp koo xamante ne nii ah bàyyi nga sa diine ju bees jii nga dugg taraknaahu dinañ la bàyyi wa man lam yarji ku delluwul alqaynaahu fii haadihi naar dinañ ko sànni ci biir safara si ngeen gis ku ne mu ne fa jaala mu commencé jël yulqiihim di leen sànni fi tilkal uxduud ci yi kàmb yoo xam ne yu safara yoo yële di leen ca dugal mel ni ñuy lakki mburoo ki matt ñuy xam di taal te nit lañ fay dugal ñuy tëmb di lakk qaala nee na fa yaqulu allahu tabaraka wa taala nee na suñu boroom nag wax tabaraka wa taala wax fiihi ci xew-xew bii mu ne qutila ashabul uxdud annaari daati alwaquud hatta balaga ba ni muy jotee al aziz al hamid waaw mu ne ñu déy di leen ci sànni suñu boroom tabaaraka wa taala mi barkeel te kawe te yéegut fii wax ci ñoom ci xew-xew bi ne qutila ashaabul uxduud ne qutila faat nañu ah ashaabul uxduud waaw mooy dañ leen askane la kàmb yañ leen doon sànni ca safara sa ñoo ñële waaw ñoom de rey nañ leen waaw am ñu ne qutila loolu benn wax la am ñu ne noo qutila ashaabul uxduud mooy qutila rëbbees nañu ashaabul uxduud buur ba nga xamante ne nii moom moo fa taxawaloon moo defoon kàmb yoo yële ca safara yal na ko yàlla rëbb yàlla rëbb na leen waaw annaari daatil waquud tàmb yooyu la nga xam ne safara sa nga xam ne mu nga nekk di boy di takk di jëf-jëf yi in hum alayha ba nga xam ne ñoom ñoo ñële bu dee ñu ne ne mooy buur bi lay wax ne rëbb yor nga leen ba nga xam ne ca la ñu jong toog foo fële mooy gardam ya na ko doon jàppale ku wax wa hum ala ma yaf'aluna bi mu'minina shuhud te ñoom ñoo ñële nekkoon ci buntu kàmb yi garde ya ku ñëw ñu ne la hé da ngay du génn ci diine ju beex yi wala déet boo nee waaw génnuma ñu sànni la ci biir suñu borom ne wa hum ta ñoom ala ma yaf'aluna lañ doon def bil mu'minina ci way ngëm yàlla yi shuhud borom bee ko teewa <laughs> borom bi gënul de la ta'khudhu sinatun wala nawm képp koo xam ne yaa ngi torturer ay jullit yoo xam ne ñoom daxuñ dara lu dul rabbul comme na ko waa si doon defee yonent bay saa saa ak jullit ñi suñu borom moom ci loolu shuhud comme ni nga xam ne mu ngi koy fekke mu ngi koy témoigner fekke na ko booy ka nag borom mi nag day day bàyyi rek ba dogalam jot lam dogaloon moom du def ndax diwa yàkkamti wala metti na ci ñoom diw rek mu di def mooy dogal ba mu ñëwoon ne bés sàngam wala lii ci laa leen di ëndale al wala sax mu ne du ma indi dara damay bàyyi ñu ma teg leen natt bi bu ñëwee fii ma yëkkati leen ci ay maqaama yoo xamante ne nii ay seeni jëfi bopp rek doonu leen ko won may kon nag suñu boroom ne wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina te ñoom lañ doon def way ngëm yàlla yede borom bi seede nañ ko lu ñu seede te ku nekk te ñoom malaaka yi ma yónni nit ñoom bind nga lu yiis la nga def doon sànni nit ñu baax ñii ci biir safara si mu ne wa ma naqamu minhum te kat bëggaluñu woon ñooñee illaa lu dul lii daal moo doon seen crime lii mooy seen tort lii daal mooy lu yées luñ jàppoon ne ci ñoom lu yées la mooy lan an yu'minu lu dul ne dañoo gëm billaahi ci borom bi al-aziz mi nga xam ne moo noot ci nguuram alhamid mooy ki sant waaw du nit ñi daa ak sant jaam yi da koo jariñ dara wala malaaka yi moom sant na boppam bu njëkk waaw buur boobu mu ne alladhi lahu mulku as-samawati waaw mu ne buur boobu mooy ki nga xamante ne nii gëmmul nelawul de waaw mooy lëhu moom la ñeel mulku samawati wal ard waaw moomeelu asamaan yeeg suuf wallahu ala kulli shay'in mu ngi koy seede mu ngi koy amul dara lu dëcc ci soit surveillant ci ak kay toog kon nag lii mooy hadis bii la fa alhamdulilah al imam indi nga xam ne mooy pare ngir sacrifice mun dee génn sa bakkan nga ñàkk ko ak sa bakkanu njaboot te nga ndaw si doomam na doom ji ci boppam mu ne ko muñal isbiri muñal yow sama yaay fa innaki yaa umma fa innaki ala al haqq yaa nekk ci dëgg kon ku nekk ci dëgg bu la xoqal kat xoqa eh, ñii xoqalaate di xoqal xoqal xoqal <laughs> xoqale <laughs> waaye baat ba xaw moo may xoqal xoqa di di di la tiitala ko di la nappeg dee hein eh? loolu bu mu tax nga bàyyi sa dëgg ñu fekk leen ci seen caaxaan déedéet waaw xoqatal ni la xoqatal voilà loolu bu mu tax nga bàyyi sa dëgg loolu la ñuy jàngal ne la muñal ba booy sa ruux bi génn ci sa bakkan moom mu fekk la ci dëgg waaw waaw kon nag mu ngi noonu waxoon nañ la rek ci suñu sariya li nga xam ne mooy euh, que ni li xaalisatu Seydina Ammar mooy loolu mais à condition ndax gis nga kii nii mooy ndaw si bu d'accord xool ko moom kese fi naroon na des ak doom ji te bu boobaa mooy kan fan lay kiiwati mooy ñett la ñoo koy jàppale ñett ay yéesal lañ foofu te mën nañ ko fexe bëgg lu neex doom ji na ak yooyu wala yooyu mën na tax. ba moom mu nekkaat yéefar moo tax loolu dañ ciy jàngal ci muñ même bu dee da ngay sa bakkan day def ngir sa dëgg dëggu borom bi tabaaraka wa taala samp ak gone gi ñu ngi sacrifice yi nga xam ne moom ngir lan muñ joxe bakkanam li nga xam ne mooy euh, diine ji daal di wasaaroo même bu dee moom du ko fekke ginnaaw gi loolu kon mooy ngir mi ay ay ay njariñ loo fekke bu ma ko nar la fekke moom du ma ci sonn loolu du dara